abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu rahimahullahu taala fi baabi al-ishaarati ila dabti al-alfaaz al-mushkilaat kon ñu ñëwaat fi nga xam ne moom lañ ñëwoon mu ne al-hadiisu at-taasi' qawluhu wa ixtilaafuhum huwa bi dammi al-faa'i laa bi kasrihaa léegi al imaamu Nawawi ba léegi ci buntu bi nga xam ne moom la def di ci wane nan la ñuy maase ak leeral yenn baat yi nga xam ne man na leen picc kiy jàng arba'in yii ñeen fukk xadiis yi ñaari seen di léegi nag agsi woon na day mu war a jël al xadiisu taasi' neuvième xadiis bi muy xadiisu Mawlaana Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii moom la yonent mi alayhi salaatu wa salaam doon wax naan li lu ma leen tere nangeen ko bàyyi na ko sori te lu mu leen digal na si indi na ngeen ci dikke ni ngeen ko mane li ngeen ci man ndax alakoon na li leen jiitu woon seen bari liñ doon laaj ma ma min kasratu masailihim waxtila fuhum ak seenu wute guñ doon wute seen yonent ya loolu nag lay wax ixtilaaf boobu lay laaj baat boobu mu ne wax xaw qawluhu xam bi yonent ma lay saab saab ne waxtilaafuhum mu ne huwa bi dammil faay de waxtilaafuhum la laa bi kasriha du wax ci ne kasratu masaa'ilihim wax ci laa si non non non wax ci laafuhum bari si luñ doon laaj waaye wax ci laafuhum ak wuute guñ wuute seen yonent yi alayhimu salaatu kon nag mu ne alxadiisul aashir ah fukkeelu xadiis bi mu ne qawluhu ghudiya bil haram huwa bi dammil ghayn wa kasri zaali al-mu'jamati al-mukhaffafa léegi nag mu ne al-hadith al-ashir muy leeral hadisu diis bi muy hadisu Sayyidina Abu Hurayra ba léegi bi nga xam ne moom la inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba mu ne kanta foofu ba muy wax ne yonent sallallahu alayhi wasallam dafa tudd ar-rajula ash'atha aghbara léegi bi muy wax ne wax ghudiya bil haram loolu nag lay leeral mu ne qawluhu waxu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ghudiya bil haram kooku nga xam ne day dundee lépp lu haram mu ne huwa bi dammil ghayn ghudiya def damma doo ne ghadiya de damma ru wa kasri daal yi tegu zi da nga koy maas ci suuf al mu'jama bi nga xam ne dafa am tomb ah al mukhaffafa du du ghudiya mais ghudiya mu ne al hadith al hadiya ashara mu ne dama yuribuk bi fathil ya'i wa dammiha lughatan voilà mooy dafa am <laughs> al fathu da ma yuribu ko daa am yaribu ko am voilà <laughs> ñun biñ koy jàng dañ ne maa yaribu ko ndax loolu moo gën a siiw moom la naan da ma ya wala yuribu ka bi fathil ya wa dammiha lughatan al fathu afsahu wa ashhar wa ma'na utruk ma shakat waadil ila ma la tashukku fii mu ne kon ci hadis bii nga xam ne mooy eh, onzième bi mu ne kanta kaddu googu ne yonent bi alei saat salaam waxoon Abu Muhammad bi Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma nga xam ne lim man takk naa ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi wax jii daa bàyyil maa yar yi bu ka la daa bàyyil maa ya dañ naan di wax maa yu mu ne bi fathil yaa yi mooy ya du njëkk maa ya ya wa dammiha dañuy wax yu tamit maa yu riibuka mu ne waaye luxataani ñaari kàddu la ci arab yoo xam ne boo ci wax baax na waaye waaye nag alfathu mooy ne ya ya ya loolu afsahu moo gën a fasaa moo gën a jotale te moo gën a matale wa ashharu te moo gën a siiw mu ne wa maanaahu kantaa nag maanaa bi lan lay tekki mu ne utruk mooy bàyyil maashaka ta li nga xam ne dañ ci amay sikki sàkk waadil ta nga jéng jëm ilaa cig la nga xam ne maa la tashukku il fii li nga xam ne moom mooy amoo ci sikki sàkk mu ne alhadith thani ashar qawlu yaani bi fathi awwali léegi nag muy wax ci xadis numéro onze bi muy xadisu euh, bi nga xamante ne moom lañ la wax sànk ba léegi muy xadisu mawlana abu muhammad alhasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu non non non non asani asani ashar non mooy hadisu mooy douze douze voilà euh, booy jeexal mooy bu Seydina Abu Hurayra bi bi wax ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na min husni islamil mar tarakuhu ma la yaani kon nag wax yi nga xam ne moo wax mooy mu ne lool bi fatti awwali voilà wax yaanihi de voilà bi fathi awwalihi li njëkk wa muy ya ya boobu da ya ya ya bul wax yu de loolu lay wax voilà waxul fii lan lay tekki loolu waxoon nañ ko mu ne alxaditu arrabia achar mu ne xadis bi nag mooy arrabia achar qawluhu as-sayyibu zani maana al-muhsanu idha zana wa lil-ihsani shurutun ma'rufatun fi kutubil fi kutubil fiqh kon nag mu ne alxaditu arrabia achar li nga xam ne mooy kon tëb na hadith numéro treize voilà ndax gis na ne foofu jarul amul lum fay leeral léegi nag fii quatorzième hadith bi mooy hadith mawlana ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda dinaan la illa bi ihda thalath hadith boobu noonu mu ne qawluhu as-sayyibu zani daganul ñuy tuur deretu euh, ab jullit ah, ah, cam soo xam ne way ab jullit la lu dul ci ñett yi léegi li mu as-sayyibu qawlu as-sayyibu zani loolu lay tekki mu ne maanaahu li nga xam ne mooy maanaam loolu lay tekki mooy al-muhsanu idha zana mooy ki nga xam ne dafa sangewu sangewu nag mooy koo xamante ne nii ci gàttal quoi voilà mooy ne ndax am na wuute tamit ci boroom xam-xam yi boo boo tax fii mu ne affaire yi leeral nañ ko leer na ci kutubul fiqh yi al-muhsan mooy ki nga xam ne jot naa euh, sëy dafa sëy ba pare voilà mooy sëy la fan la wuute bi nekk est ku njaaloo ku jaaloo xam nga ko takkul soxna après mu njaaloo wat est ce que kooku noonu dañuy jàpp ne ba mu njëkkee sëy xam ne jigéen wala jigéen bu xam góor ci njaaloo bu mu defoon est ce que loolu dañuy jàpp ne kii stan la sangewu na wala il faut mu nekk mariage boo xam ne bu jub la bu baax bu sariya nangu ba mu ba ba bu so joteeg soxnaam wala soxna si joteeg boroom këram bu paree mu njaaloo voilà loolu kese la mais moom li ñu waxoon noonu mooy ku fi kasa njaaloo am sëy ba consommer mariage bi mooy joteeg sa soxna wala sa soxna si joteeg boroom këram mu fase sa jour boobu sax toog cinquante ans après daal di njaaloowaat kooku mu kooku kii la moo kii la ak ki nekk bu njaaloowee kooku mooy sayyibu zani mu ne walil ihsani kanta ak sangewu nag shurutun am nay charte yoo xam ne ñu xam la fii kutubul fiqh ci téere ci bëgg na nga dafa dem eh, ñoom dinañ la ko leeralal foofule nekk koo xam ne ah bokk na ci nekk jullit nekk koo xamante ne nii day day ba day eh, majeur am xel libre ak yooyu ah, a pare euh, <laughs> mu nekk euh, wat biñ la dañ cee wute eh, mu nekk sëy boo xam ne bu wér la ah loolu am ñu ne loo si si loolu ku dem ci yooyu di mu gën a leer kon al imam an-Nawawi mu ne alxadithu alxamisu alxamisa voilà alxadithu alxamisa ashar mu ne qawluhu li yasmut bi dammil miim kanta quinzième xadis bi muy xadis sayyidina Abu Hurayra bi man kan yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw li yasmut ba kaddu baddu qawluhu googu na ngay dégg ci xadis bi li yasmut mu noppi wala na noppi bi dammil miim mooy bi muy madi yas mu wala yas mit de yas mu yas mut mu ne al xadiisu saabi ashar alqitlata walzibaha bikasri awwalihima qawluhu walyuhidda ahadukum huwa bidammi lyaai wa kasri alhaai wa tashdidi daal yuqaal ahadda sikkiina wa haddadaha wastahaddaha bimaana kon alimaamu nawawi mu ne alxadisu saabia achara mooy xadis mi nga xamante ne nii mooy dix-sept bi mooy xadisu Seydina ah Shaddad ibn Aws Abu Ya'la radiyallahu anhu ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha zabahtum fa ahsinu zabaha wa liyuhidd ahadukum shafrata wa liyurih zabihata hadith boobu lay wax mu ne al-qitla kaddu gi ngeen dégg ci hadith mu ne al-qitlata wa zabihata ak ray ak ak rendi bi kasri awwalihima bu ci nekk ci ñoom ñaar ba ngay def qi ak zi bi mooy baat bi njëkk ci ñoom al bi défini kii la article défini la sinon xiblatu zibhal voilà zi la zi ci suuf nga koy ma mu ne qawlu kanta wax yonent ma ne saa saam ne wal yuhidda ahadukum mu ne huwa bi dom ya da mooy wal après wal bi yu yu la du ya voilà wa kasril xaa xaa bi ci tegu yu xi xi xi la ci suuf wa tasdidi daal daal bi ci tegu yu xidda day am shadda yuqaalu nee na dañuy wax ne ahadda sikkiina mooy daas na li nga xam ne mooy dabbuus bi mooy paaka bi wa haddadaha dañ koy wax tamit ne daas na ko wastahaddaha mooy daas na ko yi yëpp bu maanaam ñoo bokk maanaam ñoo bokk lu ñuy teg mu ne alxadiisu saamina ashara mu jundub wala jundab mu bi dammil wa bi wa bi bi dammil jim léegi nag kanta euh, hadisu Seydina euh, euh, Abu Dhar bi di Jundub ibn Junaada waxoon naa la moom loolu la wax ne noonu la loolu la dëgëral noonu la tudd mais waxoon naa la bari wute léegi loolu se la leeral turam mu ne qawlu waxam mooy an Abi Dhar Jundub ibn Junaada mu ne jundu boobu bi dammil jiim jiim bi njëkk baat bi njëkk ci xaraf bi njëkk ci turam ju loolu damm la da nga koy def damm mooy ju ju ju ah wa bi mi daal yi léegi daal ba jun du boobu mooy man nga ne du wa fathiha man nga jun da man nga ne jun dab man nga wax jun di wa fathiha voilà mu ne wa junaada kanta junaada bi dammil jiim mooy baat bu njëkk bi di ju bi dañ koy damm da naan ju ju ju mu ne al hadithu taasi ashar hadith bi nga xamante ne a taasi ashar mooy dix-neuf mu ne tujaahaka bi dammi taa wa fathil ha ay amaamaka kama fi riwaayati al-uxraa ta'arraf ila allahi fi raxaa ay tahabbab ilayhi bi luzuumi taa'atihi wa ijtinaabi muxaalafatihi kon muy wax ci dix-neuvième xadis bi muy xadisu saydina wa mawlaana abdallah ibn abbas bi ko nent mala sa saam naan ko yaa gulaam inni u'allimuka kalimaat naan ko yow ndaw si dama lay yow ngone si dama lay jàngal ay kaddu mu ne xadis boobu tujaahaka baat boobu ah mooy jaamul sa borom ihfazillaha tajidhu tujaahak voilà del wattu sa borom bi sàmmonteek moom di ko fekk sa kanam léegi nag baat boobu lay leeral mu ne tujaahaka bi dammi ta dañuy wax tujaa wa fathil ha waaye ba pare wa fathil ha i tujaahaka wa fathil ha i kanta ha tujaa ha ha ha voilà du tujaahuka wala tujaa hika tujaa ha ay mooy amaamaka sa kanam kama fi riwaayati mooy di ko fekk sa kanam saa su ne kama fi riwaayati luxraa comme ni ne ci beneen ni ñu soloowe xadiis bi taarraf mu ne kanta baat bi nga dégg taarraf ila allahi fi mooy loolu nag lay leeral mu ne ay tahabbab ilayhi deel soppulu fi yàlla ci jëf bi luzumi ci taqook di làmbook taatihi ak di ko jaamu wajtinaa bi tay sori muxaalafatihi di wuteek moom kon nag al imaamu Nawawi rahimahullah ne al hadithul ishrun hadith bi nga xam ne mooy vingtième kanta vingtième hadith bi mu ne ila lam tastahi ah, fasna ma shi'ta kanta baat boobu nga dégg ci hadith boobu bële yonente bi alayhi salatu wassalam ne waaji yow moom ila lam tastahi yow moom boo amul kersa fas na jëfal machi ta mu ne maanaahu li nga xam ne moom la ci jublu mooy ida aradta fi'la shay'in fa in kaana mimma la tastahyi min allah wa min an-nas fi fi'lihi fafal wa illa fala wa ala hada madarul islam mu ne lim ci jublu mooy ida aratta yow camsi yow jaam bi yow jaamu bi yàlla bi boo nam ne bëgg fi'la shay'in jëf benn jëf fa in kaana bu nekkee ne jëf joo jële mimma bokk ci jëf yi nga xamante ne nii la tastahi min allahi amoo kertay bu borom bi di la gis nga koy jëf wa min annaas amoo kertay nit ñu baax ñi di la gis nga koy jëf mu ne fii fi'li yi ca jëfam tafaalu kon defal loolu mooy kon loolu lu baax loolu mooy lu baax loo xam ne loolu lañ amoo kersa yàlla gis la ci nga koy def amoo kersa nit ñu baax ñu fekk la nga koy def mu ne kon loolu mooy li baax kon defal wa illaa bu dul lii rek falaa bu ko def voilà kon mooy li nga naan nii man nag am naa kersa di di ma fekk may def lii mu ne kon nag bu dee yooyu de moom ak ak borom bi li ma gis ah may def lii kon nag mu ne falaa bu ko def mu ne wa ala hada te ci kaw lii madaarul islam ci la l'islam bi di wërwërloo voilà jëfu l'islam yépp jëf yu baax yi da ngay xam yu baax yi bon tal ko fii rek voilà mu ngi noonu hadith bi nga xamante ne nii mooy benn nag ñaar fukk mooy vingt et un mu qul amantu billahi thumma istaqim istaqim kama umirta mumtathilan amra allahi ta'ala mujtaniban nahyah kon al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy hadisu vingt-et-un bi muy hadisu Seydina Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu bi mu ñëwee ne dama wax yonente bi alayhi salaam wax ma wax joo xam ne la asalu anhu ahadan ghayrak mu ne wa qul amantu billahi thumma istaqim mu ne hadis boobu noonu nag mun ne waxam jooju yonent bi wax ne ko qul waxal amantu billah gëm naa yàlla summa staqim ginnaaw gi ne coo wooral te lay ca ngëm la mooy la mu làmboo baat yooyu ay mooy istaqim coo wooral kama li nga xamante ne ni ci yoonu baax umirta lañ la ko digale mumtasila mumtasila ngay ngay def amrallah mooy di dikki tey làmboo di def digalu yàlla yi taala mi nga xam ne kawene te yéegul mujtani ban sa xaal nekk aji moytus foo nekk nah yëgu way tereet mu jàll ci xadis bi ci tegu mu ne alxadisu salis wal ishrun xadis bi nga xam ne mooy as-salisu ñett wal ishrun ak li nga xamante ne nii mooy vingt mu ne qawluhu at-tuhuru shatrul iman al-muradu bit-tuhuri al-wudu qiil maana yantahi tad'ifu thawabihi ila nisfi ajri al-iman wa qiil al imaanu yajubbu maa qablahu min alxataaya wa kaza alwudu laakin alwudu'a tatawaqqafu sihhatuhu ala al imaan fasaara nisfa wa qiila almuraadu bil imaani as-salaah wat-tuhuuru shartun li sihhatihaa fasaara kash-shart wa qiila ghayru dhaalik qawluhu sallallahu alayhi wa sallam walhamdu lillahi tamla'ul miizaan ay sawaabuha wa subhaanallahi walhamdulillahi tamlaan ay law quddira sawaabuhuma jisman lamala wa sababuhu mashtamalat alayhi min at-tanziih wa at-tafwiid ila allahi ta'aala was-salaatu nuur ay tamna'u min al-ma'aasi wa tanhaa 'ani al-fahshaa'i wa tahdii ila as-sawaab wa qiila yakunu sawaabuha nuuran li saahibiha yawma alqiyaama wa qiil innaha sababun listinaarati alqalb wassadaqatu burhaan ay xujjatun li saahibiha fi adaa'i haqqi almaal wa qiil xujjatun fi iimaani saahibiha li'anna almunaafiqa laa yaf'aluha gaaliban wassabru diyaa ay assabru almahbuub wa huwa as-sabru ala ta'ati llahi ta'ala wal balaa'i wa makaarihi ad-dunya wa 'ani al-ma'aasi wa ma'nahu laa yazaalu saahibuhu mustadi'an mustamirran 'ala as-sawaab kullu an-naasi yaghduu fa baa'i'un nafsahu ma'nahu kullu insaanin yas'aa binafsihi faminhum man yabii'uhaa lillaahi ta'aalaa bi taa'atihi fa yuntiquha min al-'adhab wa minhum man yabi'uha lish-shaytani wal-hawa bi-ittiba'ihima fa yubiquha ay yuhlikuha wa qad basattu sharha hadha al-hadith fi awwal sharh sahih Muslim rahimahullah faman arada ziyadatan falyuraji' wa billahi at-tawfiq liir ba ci biir na mais lii est-ce que duma arrêter lecture bi <laughs> koo gudd mais al hadithu saalisu wal ishrun voilà mooy hadith bi nga xam ne ak saalisu ñett wal ishrun ak vingt muy vingt-trois bi mu ne ak tuuru kaddu boobu nga dégg hadith vingt-trois bi mooy hadith bi nga xamante ne nii mooy hadith Seydina Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari bi nga xam ne nee na yonentu Yàlla sallallahu alayhi wa sallam dana at-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul miizaan wa subhaanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'aani maa bayna as-samaa'i wal ard bu hadis boobu mu ne qawlu wax gi nga xam ne moom laa ne at-tuhuur ne laab shatrul imaani mooy xaaju ngëm yàlla mu ne al-muraadu bit-tuhuur li nga xam ne nag moom la namm moom la euh, bëgg a wax ci ak bit-tuhuur ci kàddu gi ne at-tuhuur lool mu ngi ci jublu al-wudu mooy njàpp. qiila wax nañ ne maanaahu maanaawam mooy yantahi moom day jeexe tad'ifu sawaabihi gis nga jeexu sawa mooy eh, yoolu njàpp fa nga xam ne ilaa nisfi ca xaaju ajril iman payuk li nga xam ne mooy ngëm yàlla lool benn wax na ci maanaam wa qiila mu ne mais am na ñeneen ñu ne al imaanu comme que ngëm yàlla yajubbu maa qablahu day màbb li nga xam ne moo ko jiitu woon ci ay bakkaar lépp minal xataaya ci ay bakkaar kaara ci ñaaw téef alhamdulillah mu ne wakadal wudu naka noonu jàpp loolu lay def waaw ndax yeneen tubaab saa saa mais nit ki bu wadde bu jàppee bu raxasee eh, eh, ba xataayaam yi dañuy génn ànd ak ma aaxiri qatril ma ah, day ànd ak toq ba di génn ah yim defoon ci loxoom ci bëtam ci yooyu yooyu ba lim jeexe kon mu ne noonu nag comme que iman ngëm yàlla noonu lay def wudu tamit noonu lay def mu ne laa lakinnal wudu waaye kanta njàpp moom tatawaqqafu sihatuhu moom day day taxawandi ak wéram alal imaani ci ngëm yàlla waaw mooy bu ngir mu baax mooy foog kay jàpp fekk bu dafa ngëm yàlla ah xam nga ngëm yàlla kenn doona ne yow bala ngaa gëm yàlla il faut nga am loo de bu gëmee yàlla jeex na alors que jàpp ka koy def xam nga biefir mën a taxaw nee day jàpp mais bu jàppee du baax moo tax day day taxawandi ak wéram foog pour mu wér foog ngëm yàlla am fa saara kon nag mu mujj nis fa nekk xaaju ah voilà xaaj waqiila dane nañu almuraadu bil iman am na beneen wax bu ne non non non almuraadu luñ bil iman yi yàlla fii ci xadis bi mooy as-salaa julli la ah du loolu lañ la waxoon te imam an-Nawawi <laughs> xam nga buy jeexal mu ngi naan lii leeroon naa ko ci sax imam Muslim foofu dane lii nag moo gën a niru lu jub ci wax yi voilà mooy que ne mooy julli voilà wat tuhur kanta li nga xam ne mooy ak laat li sihhatiha moom charte la ci euh, euh, kii euh, wérug julli voilà kon al imaam ñu ne kon mooy mooy julli voilà fa saara mu mujj nag ka charte moom njàpp at-tuhuru laab ka charte ka chatri mel ni benn xaaj. wa qiila ghayru dhalik wax nañ yeneen wax yuute gi mu ne qawluhu kanta waxu yonente bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne moom la walhamdulillahi tamlahul mizan ne kaddu gi nga xam ne moom la xadis bi alhamdulillah mooy sant yàlla kaddu alhamdulillah day feesal balance bi mu ne ay sawaabuha mooy yool ngay tukkee ci alhamdulillah day feesal balance ya mu ne wa subhanallah kanta kàddu gi nga dégg ci hadith mu ne subhanallah walhamdulillahi tamlan mu ne subhanallah kaddu subhanallah ak alhamdulillah dañuy feesal ñoom ñaar mu ne ay law quddira sawabuhuma jisman lamala bu doon ne dañoo naqale def yool bay génne ci ñaari kàddu yi loo xam ne lu ñu mën a làmb la lu ñu mën a daj la konoon te kon la mala addina ko feesal mu ne wa sababuhu sababu nag ñu waxe ko nii mooy mastamalat alayhi mooy li nga xam ne moom la làmboo alayhi min at-tanzih ci soril borom bi tabaraka wa taala ci lépp loo xamante ne nii mooy lu wuteeg li nga xam ne mooy na mu mate ak matam wa tafwita ila allahi taala te delloo lépp bàyyi lépp maanaa bi nag ci yàlla moo xam dëgg-dëgg mu ne wasala lii mooy eh, comme waalu sunna radiyallahu ñenn ñi ci ñoom voilà ne affaire bi dañuy kii mooy maana kàddu yu mel nii maanaa bi dëgg-dëgg yàllaa ko xam waaye nag am na loo xam ne façon maanaa bi nga xam ne moom day dàqu ci yàlla loolu dañ koy dàq voilà loolu mu ne looloo tax ci gàttal mu ne wa salaatu nuur kanta kàddu gi nga xamante ni nii mooy julli leer la ah loolu nga dégg ci xadiis mu ne ay tam naaw minal maasi ndax day mooy day tere bakkaar yi wa tanha anil fahshaa'i te day tere njoom bu teefi wa muy gindi borom ila sawaabi ci yiw ya wa qiila te nee nañu awam beneen wax ne yakunu day nekk sawaabuha nuuran li saahibiha yawmal qiyaama am na ñu ne julli leer la waaw ndax day nekk leer Ah, tiyaabaam ne day nekk leer ngir ta koy def bésub taxawaay ba waqiila mu ne am na beneen wax bu ne innaha sababun listinaaril qalb ne julli am nañu ne mooy ndax sabab la mooy li nga xam ne mooy sabab la mooy mooy raison bi nga xam ne cause bi nga xam ne listinaaratil qalb ci leeraayu xoluk jaam ba koy def mu ne kanta kaddu gi nga xam ne moom nga dégg ci hadis bi mu ne wa sadaqatu burhan ne li nga xamante ne mooy saraxe moom loolu preuve la loolu aw la mu ne ay hujjatun loolu loolu aw lay la ngir borom ma koy def de fii adaa'i haqqil maal ci joxe gi nga xam ne moom lay joxe àq ga nekk ca alal ja ko borom bi dénk waqiila wax nañ hujjatun fil iman ne loolu lay la mooy saraxe lay la ci dëgëru ah nga imaani saahibiha dëgëru ngëm yàllaay borom ma koy def li anna al munaafiqa ndax naafiq moom maa yafaluha ghaliba du ko def lu bari léeg-léeg nag dina ko def parce que boo foog mu def ko pour góor bi ñi wan ne gaay moom day joxe waaye bu dee moom dong foo xam ne loolu lépp a dàqu euh, euh, mooy euh, di ci xool naan di xool notoriété mag yooyu dàqu na loo fii moom du ko fi ñàkk du joxe dara voilà mu ne kantaax wax ji nga dégg ci hadis bi wa sabru dunya mu ne li nga xam ne mooy muñ loolu ak leer la leer gu tàng mu ne ay as-sabrul mahbub mooy mooy muñ gi nga xam ne moom la ñu wa huwa sabru ala ta'atillah te loolu mooy muñ ci kaw di topp yàlla tabaaraka wa taala wal balaa yi waaye di muñ ci balaa yim lay teg bu la tegee ay nattu nga muñ wa makaari dunya ak tartari ak yi nga xam ne neexu la ci àddina bi ay metti ci lo fi dal wa anil ma'asi waaye muñ ci bañ a def bàkkaar yi la sa boroom tere wa maana mu ne maanaawam mooy laa yazaalu saahibuhu du deñ ki nga xam ne mooy boroom muñ gi mustadi an nekk koo xam ne day day nekk ku leerlu koo xamante ne mustamirran ala sawaab ba pare nekk koo xamante ne nii day eh, wëy di nekk ci lu baax ci li nga xam ne mooy yiiw maadaama mu ngi muñ mu ne kullu naasi yaghdu fa ba'i'un nafsa kanta kaddu goo nga dégg kullu naasi mboolem nit ñi yaghdu day xëy fa ba'i'un nafsa jaaykatu nga gis muy jaay boppam mu ne maanaahu kullu insaanin cam su ne rek nit ku ne yas'a day xëy di dox bi nafsihi ci bakkanam ci boppam fa minhum am na ci ñoom man yabi'uha lillahi ta'ala bi ta'atihi am na ñoo xamante ne ñoom seen bakkan dañ koy jaay boroom bi tabaraka wa ta'ala nan lañ koy defe bi ta'atihi ci topp gi ñu koy topp ci ndigalam yi fa yuntiquha ba ñu ko defee nag boroom bi daal di leen eh, mu daal di leen libéré daal di leen mm, muccal daal di leen ñoo xam ne da leen di affranchir mooy libéré leen comme jaam bi nga xam ko def mu libre mu libéral ko libéral ko minan alaabi ci mbugal mi mooy def ne mbugal mi ko laal mbugal mi wa minhum am na nag ci nit ñi man yabi'uha koo xam ne moom day jaay bakkanam li nafs li shaytaan moom boppam lay jël jaay ko shaytaan wal hawa ak ay bakkanam ci nan la koy defe bittibaa'ihima ci topp gu muy topp shaytaan ak bakkanam kefe léegi nag fa yubiquha kaddu goo nga dégg ci ci hadis mu ne fa yubiquha <coughs> mu ne ay yuhlikuha mooy da koy alak voilà mooy alak am na moom boo defee sa bakkan alak nga ko mu ne waqat dëgg-dëgg basattu daal dina tàllal yaatal sharh hadha al hadith mooy sharh hadith bii nii fii awwali ca njàlbeenu sharh sahih imaamu muslim ca njàlbeenu sharh sharh bi mu def moom nii al imaam an-Nawawi ci sahih imaam muslim muy al minhaj mu ne fa man araada képp koo xam ne nam mën a bëgg na ziyaadatan ndool leen ci maanaa yeeg nañuy sharh sharh hadith bi